voilà gisoon nañu ci jataay bii ñu génn ba coo jiitu woon lan lay tekki comme ni ñu ko dige woon dañ koo tënku lool nag waxoon nañ la am na juróom-ñeenti wax wala fukki wax sax wala ci l'araaf lan lay tekki ñan ñooy waa araaf waxoon nañ la araaf mooy ñi nga mooy miir boobu waa ñii ne ab montagne la boo xam ne bu kawe boo xam ne moo nekk diggante àjjana ak li nga xamante ne mooy sawara léegi ñan ñoo fay ne di asxaabul araaf yoo yële waxoon nañ la ne ñenn ñi dañu ne mooy gaa yile mooy ñi nga xamante ne nii seeni jëf talool jële nañ ko ci mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu ku mel ñoom seeni radiyallahu anhuma ay ndongaa yonent bi lañu an salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kene mooy ay nit lañ yoo xamante ne nii ñoom seen jëf yu baax yi ak yi nga xamante ne ñooy yu safaanoo yi ñoom ñooy yem am ñeneen ñu ne doomi njaaloo fay ne am na ñeneen yoo xam ne ci wax yooyu ñu ne ay malaaka lañ ñoo ña fay ne ay malaaka lañ am ñu ne noo ay yonent lañu am ñu ne déedéet ñii ñooy ñi nga xamante ne nii xeet wu ne ci xeet yi fi mas a jaar mooy ñi fa gën voilà <laughs> mooy ñi nga xam ne ñoo ci dina a diggu doomu ñoom borom bi da leen di waajal ba ni nga xam ne ñoom dañuy teel a pare ci li nga xam ne mooy seenu àtteeg seeni mbir moo tax ñoom seeni mbir day yomb lool léegi nag ñu nekk ci bërëb boo bële di xool nag ñi nga xam ne mooy nit ñi war a jëm aljana moom la ñuy wax moo tax ci kaw ñi wax lool bam naan lam yadxuluha wa hum yatma'un mooy bu ñu xoolee waa aljana mooy ñëy war a dugg ji aljana loolu ci kaw wax boobu ne dañu leen di séen nele di xool waa safara gis li nga xam ne moom moo leen dal léegi nag waa aljana nag bu ñu leen xoolee daal di way mooy daal di nag kontaan ci ñoom lam yadxuluha ñu ne du ñoom ñoom waa araaf de ndax ñoom moom fa la jëm mooy waa aljana duggaguñu fa wa hum yatma'un te ñoom ñu ngi ab xemmeem lool dugg biir aljana léegi nag waa laraab di leen wax loolu le am na ñeneen ñu wax leneen loo xamante ne nii moom ne ñii daal am nga lan la ñii ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ay shuhadaa u lañu am ñu wax loolu le am ñu wax leneen ak leneen ak leneen wax yi kon bari woon nañ ci de walillahi alhamdu wal minna kon nag affaire maa ngoo ngële am ñu ne ay boroom xam-xam lañ ay fuqaha lañ ay boroom xam-xam ñu dégg diine ji yooyu yëpp ay wax la ci waa asxaabul araf yi ana ñoon ñooy ñan ah, léegi nag eh, eh, moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim seen wax yi daal di bare noon le nga xamante ne nii daal ku nekk ak li nga xam ne moom la wax am mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy seede ay nit lañ ñoo xam ne dañuy seede nit ñi ndax dañoo gën ci nit ñi ñoom pare nañ ba nekk fële di xool nag mën a xool waa safara xool ña nga xam ne tamit ñoo war a dem aljana di wax naan ay woy di di di di di tàggatal ñële waaye it di ah naan borom bi yal na mi nga xam ne moom mi nga xam ne moom ah dogalam lu ko neex rek lay def même bu dee ne def na leen bu teg leen ci ay bërëb yu kawe mooy ne ah bu ñu xoolee waa safara daal ne borom bi tabaaraka wa daal yal na bu ñu boole ci ñii ndax kàttanam sañ-sañam lu ko neex lay def loolu lépp ay wax la yeneen. voilà walillahi alhamdu wal kon nag léegi nag ñu continuer mooy ay darajaat la daal yoo xamante ne nii am nañu ne ay daraja la mooy loolu rek ay daraja yu rëy ñoo xam ne ñooñu <laughs> ñu spécial lañ ñoo xam ne ñoom ñooy nekk lanra foofale wute bu ci kaw wax boobu mooy wute na seen lu baax ak seen yu ñoo ñoo tolloo déedéet kon ñi ñooy féeti nañ foofu kaw bu baax a baax a baax a baax walillahi alhamdu wal minna bu ñëwee nag fi nga xam ne moom la yemoon te war koo jël tey muy ci laayab juróom fukk bi ak ñeent suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ne inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin thumma istawaa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahaara yatlubuhu hasiisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuuma musaxxaraatin bi-amrihi alaa lahu alxalqu wal amru tabaaraka allahu rabbul aalamiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ne inna rabbakum dëgg-dëgg seen boroom tabaaraka wa taala ginnaaw kon bim ñu nettalee li nga xam ne mooy xaw yawmal qiyaam ci waa aljana ak waa safara ak waa laaraaf ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom lañ doon lañ ñooy gaa yi nga xamante ne nii gëmuñu dara nekk ci kaw suuf fii ba suñu boroom nag wax leen li nga xam ne moo leen dugal ëllëg li nga xamante ne nii mooy ca teenu alkade yoo yële këne dañoo jàppoon seen diine daal def ko folklore akum po akum mbóosóor kese lañ ko jàppoon muy diine galaa kese gaa yaay galaa kese nañ fi nee woon ak ay distraction diine de distraction kese la lu xumbul du ñu ci dugg walla loolu la de léegi nag mu waxoon nag ndax da ngeen di xaar ba yéen bés bi mbir mi di réaliser wu ci seen kaw di dal lii leen alxuraan di dik ci lu yu metti di yaay du ngeen ko gëm léegi da ngeen di xaar am dal leen ngeen ni da ngeen di gëm léegi nag loolu wax daal bés boobu la nan lay demee léegi nag mu ne inna rabbakum dëgg-dëgg seen boroom allah mooy boroom di taba mooy allahu mooy boroom di moom mooy allah muy turam boobu xam ne bu màgg boobale bi gën feeñ muy bi gën a màgg ci turu boroom di tabaraka wa taala looloo tax ñu naan arrahmaanu turu allah la min asmaillah arrahim arrahman alquddus almalik alaziz yooyu yépp min asmaillah ndax lépp day delluwaat ci allah allah allah allah kon rabbukum kon nag xam ne ne inna rabbakum dëgg-dëgg seen boroom allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala alladi mi nga xam ne xalaqa samaawaati moo bind juróom-ñaari asamaan yi wal ard ak juróom-ñaari suuf fii sittati ayyaamin ci juróom benni fan nag summa ginnaaw ga istawa ala al mu daal di yem moo ci la nga xam ne mooy arsham ba de yughshi layla nahaar moom mooy jël guddi gi daal koy muur li nga xamante ne mooy bëccëg gi mel ni ku ko koy bu yatlubuhu nga gis nag mooy guddi gi day topp li nga xam ne mooy bëccëg gi hasiisa ci loo xam ne lu saxla ci lu gaaw mooy bu jukk bu buy dem ak bu guddi gi dem ak bu bëccëg giy dem boo guddi gi di agsi day gaaw mooy noonu nag mu toppalante nga xam ne bés yëpp loolu mooy marqué mooy li nga xam ne mooy mandargay bés yi que ne waaye guddi gi di bëccëg gi di dem guddi gi di ko topp mu ne yatlubu daf koy topp de xasiida ci lu gaaw a gaaw a gaaw wa shamsa nag li nga xamante ne mooy jant bi wal qamara ak jabak weer wi wan nujuuma ak biddiw yi constellation yi de musaxaraatin bi amre borom bi tabaaraka wa taala di étoile yeeg yooyu yëpp moom de mooy ki nga xamante ne nii moo leen moo leen tàggat de bi amrihi ci ndigalam ak li nga xamante ne nii ci nam nam moom borom bi tabaaraka wa taala waaye muzaxaraatin bi amri mooy ki nga xamante ne moo leen tàggat ci kattaram moom la ko defee moom tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu ci nam nam man de alaa waawee alaa lahul xalq alaa yëgu ngeen ma yëgal leen lahu moom borom bi dong la ñelal xalqu li nga xam ne mooy mbind mi wal amru ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy administration bi mooy mooy ndigal yi voilà mooy aalamul xalq ak aalamul amr loolu ñaari àddina yooyu yépp borom di tabaaraka wa ta'ala la ñeel tabaarakallah ay waay borom di tabaaraka wa ta'ala moom de barkeel na tabaaraka waay waay barkeel na allahu borom di tabaaraka wa rabbul alamin moom mi nga xam ne mooy boroom bi ndii fii ne udoo woolool wooleen te jaamu leen rabbakum seen borom tabaaraka wa daldi leen koy ña delee leen ko ñaan di ko woo rabbakum seen borom tadarruan te bu ngeen koy ñaan nag ngir mu daldi leen muccal ñaan leen seen boroom te jaamu leen ko tadarruan ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen di toroxlu wa xufiya waaye it mooy ragal tadarruan di di toroxlu ngir moom boroom bi tabaaraka wa taala wa xufiya waaye it dee leen ko def ci li nga xamante ne nii mooy ci te ci ak ak secret ci ndànk jarul ay yuuxoog yooyu comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon keroog comme ñu ko gisoon ci ghazwatu Tabuk biñ koy nettali comme li Mawlaana abdallah ibn qays abu muusa al ashari alayhi ridwaanu rabbaani waxoon keroog bi ñu jógee qaysar fële ca qaysar te bilaadu ruum di ñibbisi ñuy jege medina bo saxaaba yi radiyallahu anhum di si kar di wax ca kaw yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ne leen yaa yaa yaa ayyuhannaas irba'u ala anfus ala anfusikum ne leen waay woo dox mooy ngeen teey wax ndànk ci seen bopp bu leen jarul ngeen di yuuxu wa ci kaw innakum la tad'una asamma wala ghaiba ndax ki nga xam ne moom ngeen di woo di ko dagaanaka sikar te di ko bakk nekkul koo xamante ne nii daa nekk koo xam ne ku tëx la wala koo xam ne ko absent la de kon nag mbir maa ngi noonu le mu ne kon udoo ñaan leen rabbakum seen borom tabaaraka wa ta'ala tadarruan nekk koo xamante ne nag da ngeen di toroxlu na seen xaal nekk ñuy toroxlu waxuf ya waaye nag di ko def ci ndànk ak li nga xamante ne mooy ak secret ak ndànk ak dal innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbul mu'tadin bëggul ñi nga xam ne ñooy jéggi borne yi ñooy dépasser nag daay di xóotal di di di teengal ci seen ñaan yi di ñaan yoo xamante ne moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne mu'tadin fii mooy ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy dul ci seenu ñaan voilà loolu benn wax la que ne mooy ñi nga xam ne di ñaan loo xam ne yow yaa gina tay ne yàlla du la ko defal mu ngi mel ni nga naan borom bi tabaraka wa taala man de maa ngi lay ñaan nga saxal ma fi voilà yal na bu ma dee ak tamit yal ma def yonent loolu moom mooy façon ñaan yooyu moom borom bi bëggul ñuy ñaan mel yu mel noonu de. voilà moo tax waaja ba saxaabu ba déggee <laughs> ba mu naan doom ja di ñaan borom bi di ko ñaan naan ko Euh, kii pays ba nga xamante ne nii mooy château ba nga xam ne kër ga nga xam ne néeg ba nga xam ne bu weex ba nekk ci biir aljanna di décrire di wax mu ne ko sama doom tee ngaa ñaan li nga xam ne moom la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi doon ñaan aw kama qaala radiyallahu taala anhu wa arda kon nag affaire yaa ngoog ëppal ci ñaan wala di ñaan loo xamante ne nii ñëw naan borom di tabaraka wa taala yal nag ma def gën ji mbindeef xam nga ne loolu moom mooy ëppal ci ñaan xam nga ne loolu moom manatu la ne loolu moom am na boroom te kooku mooy salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon nag boroom bi de bëggul ñeena ngeen ñaan ko di toroxlu